ñu ñëw fu ñu yewoon ci suuratu nisaa ñu ngi woon ci côté bi muy wax ci wàllu li nga xam ne noonu lay séddalee li nga xam ne mooy miiraas mii walla ci jataay bii ñu génne am na loo xam ne lu jara fiire siise la mooy ci laaya fukk beek benn biñ ne woon <coughs> suñu boroom tabaaraka wa taala di wax naan wali abawayhi ñeel na ñaari baayam di baayam ak monsieur mi faatu wala madama ki nga xam ne mooy ñaari baayam muy baayam ak ndeyam li kulli waahidin minhuma sudus ku nekk ci ñoom ñaar day am li nga xam ne mooy un sixième muy alal ji bu ñu ko xaajee juróom ñaari juróom benn xaaj benn xaaj ba mimma taraka ci li mu bàyyi moom monsieur A wala madame la in kaana lahu walad bu dee ne am na doom moom monsieur A bi muy faatu bàyyi na fi doom doom jooju nag doom ju góor kese ah, même doom ju jigéen bu doom ju jigéen nee baay ji day am un sixième ak baay ji léegi nag mu des baay ji bu boobaa bu dee ne après alal ji dafa des bu boobaa moom non seulement day doon bi fard mooy comme li ñu waxoon ne am na ñoo xam ne dañuy doon fard mooy am loo xam ne borom bi moo ko natt ne lii la ñuy am ba pare ñu doon bi mooy ba ñu joxee ñooñu ku nekk lii ngay am moom bu bokk ba alal ji dafa des te ñooñu ñu war koo jox ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne asaba lañ ñi nga xam ne ñoo bokk geño ak ci génn àddina fa moom mooy awlaa comme que doom newu fi mooy doom côté jigéen la te am nañ seen deux tiers dee man nañ déew yooyu léegi bàyyi ji jël un sixième moo ki nga xamante ne nii moom nday ji wala même bu dee benn doom bu jigéen la mooy un moom un yooyu nday nday ku nekk jël un boobaa bu alal ji desee baay ji day nekk en somme en même temps mu daal di dem jël li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy li des kon nag mbir maa kon nag ñu continuer mu wala kum te na leen nisfu li nga xamante ne nii mooy xaaj lii nag jëkkër ji lay wax maa li nga xamante nii taraka moom la bàyyi waa azwaajukum li nga xam ne mooy seen jabar yi bu dee ne monsieur a tey madame a di jabaram moo génn àddina kooku moom ñeel na ko moom monsieur A ah, mooy mu am xaaj alal ji bees ko xaajee mooy ñaari ñaari xaaj benn xaaj dañu ko jël alal ji yépp xaaj ko benn xaaj mu ne loolu ñeel na ko ñoom waaw monsieur A ah, mooy ñu góor ñi rek ci kër yi in lam yakun lahunna walad mais à condition que madame A ah, bàyyi amul woon doom mooy bu soxna yi bu dee dañoo génn àddina amuñu benn doom seen jëkkër ne fi kooku alal ji la ñuy xaaj ci digg bi mu jël benn xaaj voilà yii yëpp nag waxoon nañ la furud bi naan la ñii par exemple nisfu tant de personnes ko am waxoon nañ la nisfu cinq personnes ko moom mooy xaaju alal ci miraas ñi ko mën a am ci furuud yi asxaabul furuud cinq lañu sulusaani quatre ainsi de suite loolu voilà mooy yooyu yooyu waxoon nañu ko alxuraan nag da koo wax nii voilà kon na nag kon mu ne fa in kaana bu dee nag dafa nekk la hun na ñeel soxna yoo yële muy jabar yoo yële génn àddina wala dun bu dee dañoo am doom nag bu boobaa jëkkër ji mënatu la am moitié falakum bu boobaa ñoom jëkkër yi ñeel na leen ar-rubu li nga xamante ne nii day jóge ci moitié dem dal ci li nga xamante ne alal ji bu ñu ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj ba muy un kii kon bu boobaa kii bu boobaa xaj bu xir bi nuqsaan mooy xaj bu nañ ko la dafa waroon a bu amul woon doom bu doon soxnaam amul woon doom du xaaju alalam la naroon a jël waaye bu amee doom moom da koy jële ci xaaju alal yóbbu ko ci un quart te xam nañ ne un quart moo gën a néew un kon nag kooku xaj bu lan moo ko dugg nuqsaan wàññil nañ ko ndax moom xaaj bu xirmaan manu koo dugg moom jëkkër comme niñ la ko waxe woon na ko noon jabar vice versa kon nag falakum ñeel na leen bu boobaa bu dañoo am doom ar rubu li nga xamante ne mooy un quart ji bu ñu ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj ba mimma tarak na ci li nga xam ne ñoom la fa seen soxna yoo yële bàyyi mim ban di wasiya lii nag mooy misa miraas mi bala moo nekk bala ngeen di miraas comme ni ñu ko waxee woon ne mooy jiitu mooy mim ban di wasiya ginnaaw dénkaane goo xam ne moom monsieur A wala soxna sa daal di woon na koy dénkaane boo xam ne yuusi na ñoom soxna yoo yële jabar yoo yële dénkaane woon nañ ko bihaa yoo xam ne dañoo defoon testament defoon ay dénkaane aw dayn wala mu fekkoon soxna yooyu yooyee faatu amoon ay det dañ leen di fay ba pare génne wasiya gi teg feeta du weesu un li yoon ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne woon a thuluth wa thuluthu kathir léegi nag mu ngi noonu le mu ne woon moo un tiers te bari na wala hun na mu ne nag kantaan ak tay monsieur A moo jëkkër yi ñoo faatu léegi nag jabar yi lu ñuy am mu ne wala hun na ñeen na leen ñoom soxna yi ar rubon li nga xamante ne mooy xalal ji bu ñu ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj ba mimma taraktum li nga xam ne yéen jëkkër yi bu ngeen faatoo bàyyi ngeen ko seen ginnaaw in lam yakun lakum walad bu dee ne cette fois ci yéen amu ngeen a génn àddina te bàyyiwu ngeen fi benn doom du doom bu ngeen am ak moom du doom bu ngeen am ak keneen voilà temps nag bu dee doomu njaaroo boo xam dañ loon wax naan monsieur A lañ koy jiiñ kooku moom taxul ñuy wax kooku bàyyi wuñ ci xel parce que kooku wal wal lil firaash loolu gisoon nañ ko walil ahiril xajar kantaan ak fële mooy fi ñu jógee sànk bu dee ndaw si la ndaw si buñ neen am ah, bàyyi wu fi doom loolu mooy doomu jaaroo ci la parce que bu dee ne dafa amoon doom ak bu du doom mooy bu ñu naan bu dee bàyyiwu fi doom yéen a am un quart yéen a am un demi voilà walakum ñeel na leen nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad moom la ubbee woon laay mooy ñeel na leen xaaju li xam ne moom la fi seen soxna yi bàyyi bu dee ne amuñ woon doom amul woon doom boobu mooy ñu bañ koo am ak mooy doom ju nekk doom joo xam ne du doom ju ñu am ak seen jëkkër ji du doom ju amoon ci sëy bu njëkk waaye sax du doomu jaaloo buñ amoon doomu njaaloo mooy waa ji dootul mën a tey am un dootul mën a tey am un demi non parce que doomu njaaloo yaayam lay doon nu ta leer na ko ne moo ko jur voilà kon nag loolu lu ama am solo la léegi nag mu ne na kon nag ñu continuer ci monsieur A bu dee nag tey jigéen ñi góor ñi ñoo gaañu kon ndaw si day jigéen ñi dañuy am la seen soxna yi un quart bu dee nag ñoom bu dee góor yooyu amuñ jëkkër yi amuñu doom waaye fa in kaana lakum walad waaye bu dee ne yéen jëkkër yi ba ngeen di faatu bàyyi ngeen fi doom comme liñ waxoon sànq fa la hunna ya asumunu li nga xam ne mooy un huitième bi nga xamante ne mimma taraktum ci li ngeen bàyyi un huitième boobu nag waxoon nañ la bu dee benn soxna la moo koy moom bu dee ñaari soxna la ñoo koy bokk bu dee ñetti soxna la ñoo koy bokk bu dee ñeenti soxna la ñoo koy bokk mim ba'di wasiyatin ginnaaw li nga xamante ne nii ak ndénkaane ak testament boo xam ne defoon ngeen ko yéen tuusu na bihaa boo xam ne yéen a koy ndénkaane bihaa ci ndénkaane ca xalal ja aw daynin wala boo xamante ne nii ab det muy ab bor boo xam ne fokk ñu ko wa in kaana bu dee nag dafa nekk rajulun ab góor boo xamante ne nii yuurasu moom la ñuy donn kalaala mu nekk koo xam ne bàyyiwu fi bàyyi te bàyyiwu fi ay doom kooku loolu mooy kalaala ci li nga xam ne mooy gën a dëgël mooy amul moom aslu bi newu fi faran bi newu fi voilà mooy moom bàyyiwu fi li nga xamante ne nii amul waajur nekku fi te amu fi doom awim raa wala kooku nekk jigéen voilà ka ñuy doon moo xam kalaala du góor kese mën naa nekk jigéen koo xam ne ba mu génnee àddina ay ba ay waajurum kenn newu fi te amul doom wala hu axun waaye nag fekk kalaala boobu mooy kooku am li nga xam ne am na frère bu fi ne moo xam nag mu nekk frère boo xam ne ñoo bokk ndey ak baay wala frère boo xam ne ñoo bokk baay aw uxtun wala boog mu am sœur boo xamante ne nii mu ngi fi moom bu dee ne am na benn sœur boo xamante ne nii mu ngi fi waa bu boobaa loolu nag fii nag waa mooy li ummu voilà mu ngi noon koo xamante ne nii ñoom ñoo bokk li nga xam ne ndey <laughs> voilà foofu lay dugge sinon boo seetloo miraas côté yaay moom bariwul doole waaye fii nag moom moom moom uxtu bi moom la fa li kulli wahidin minhuma ku nekk nag ci frère yi ak sœur bi mooy uxu a axun non axun aw uxtun bi non noo non du frère du frère bi ñu wax sànq non du frère boo xam ne ñoo bokk ndey ak baay de wala ñoo bokk baay kese non non lii mooy frère wala hu axun aw uxtun mooy ñoo bokk. frère bi nga xam ne yaay lañ bokk wala sœur bi nga xam ne ñoom ñoo bokk yaay voilà kooku lay wax kooku fali kulli wahidin minhuma ku nekk ci ñoom ñaar bu boobaa lu muy am as-sudus un sixième fii ku deful ndànk rek da ngay avan da ngay kii mooy boo toppee kii bi voilà mooy yii ñuy wax frère bi ak sœur bi mooy maternel ki mu bokkal yaay mais du côté baay ak ndey ak baay wala bàyyi kese du ñooñu dee kon nag affaire baa mu ne fayin kaanu bu dee nag dañoo nekk ñoom ñoo ñële akthara min zalika ëpp nañu lii frère ya ak sœur ya mu bokkal yaay bari nañu ëpp nañu li mu wax nii du kenn ëpp nañ ñaar jëm kaw bu boobaa nag mooy bu boobaa ëpp nañu ñett jëm kaw bu boobaa mat nañ ñett jëm kaw wow hum ñoom ñépp nag shurakaaw fi sulus ñoom un tiers ngeen di boole ñoom ñépp te instant bii fii nii nag góor ak jigéen a ci yem mooy ku góor ki ku jigéen ki ñooy bokk lu ñuy am voilà ci côté yi nga xamante ne nii ndax ñii ñooy côté yaay lañu ñoom bu boobaa li ngeen di boole ñoom ñoo koy bokk boobaa amul ay góor day am ñaar jigéen benn lool amul lool du am fii mim ban di ginnaaw gi wasiyatin ginnaaw li nga xamante ne mooy ndénkaane goo xam ne yuusa biha moom de moom dénkaane woon nañ ko aw daynin wala daj boo xam ne bor bu ma moom ghayra mudar boo xamante ni nag du am lor de voilà mooy la loolu la nag moo il faut ñu fay bor yi amul naan voilà non oh, c'est bu buñ ko fayee ñun duñu am ñu dëkk noo léegi yow ngeen bàyyi ko moom sa xam mu nekk fa du sa sawaay yi du kii léegi nag yéen ngeen ne fi parce que yéen daal euh, da ngeen a war a dëkk fenn non bu ngeen amul kenn ku fay bor bi dañuy jaay kër gi fay bor bi voilà loolu la ndax moom moom ay condition fa mu ne foofu moo ëpp solo seen fii ngeen ne loolu bu leen xontoon nit ñi lañ leen di wax kon nag mu ngi noonu kii bi de euh, euh, wasiya bi bu mu ëpp un tiers voilà bu mu lor tamit ñi nga xam ne ñoo ko war a donn mu ne wasiyatan min allah lii nag dénkaane la la boo xam ne farata la mooy bu leen na borom bi moo leen ko wax nii du wasiya day gën a moom ma neexee def non par force ngeen doxal ko lii ah min allah wallahu ta borom bi alimun mooy aji xamaa kon moo xam ni tax mu teg lii ne lii lay deme de halimun waaye mooy ki ñeewante bu ngeen ñëwee jéggalu te def li ngeen kii dina leen lim leen digal dina leen dugal àjjana te dina leen dimbali bu baax moo tax mu ne tilka gis nga lii nag xuduudullah mooy dexalu yàlla yi mu teg ne wàllu miraas ku daa ku faatu defe leen ko nii bés bu ngeen ko jëlee naan dama ko yóbbu tribunal wala du ma arrangé sinon yow kooku mu ne lii kon de waman yuti lii mooy dexalu yàlla yi de waman yuti illah képp ku topp sa boroom daal di nangoo doxali lii même bu nee lañ cay am du bari wa rasulahu ak ndawam bi alayhi salaatu wasalaam ni ko jàngale jottali ko kooku de yudxilhu dina ko dugal jannaatin dina daw min tahtiha ca ronom alanhaaru dex ya xaalidiina fiiha fa la sax ñoom ñam fay dugal wa daalika te lii nag alfawzul azim mooy li nga xam ne mooy ngañaay gu rëy gi wa man yaasillaha waaye képp ku mooy borom di ne sama yoon newu ci é eh, ama ne moo sao tribunal yi mooy lan waaye waxi caaxaan yi mooy lan ñu naan qaadi yi fan waaye man miraas mi ma ci am lii ñu naan diw mee nga xam ne dafa dogoo woon paa bi paa bi mere woon ko ñu bëgg koo jox gi naan dina am non non non ama ne moo sao tribunal yéegu ko ne waaye sama yoon dajo ne waaye sharia yi lan lan ma foltoo ne ah suñu boroom ne wa may yansilla képp koo xam dafa may borom bi ne doxewul yi wa rasuula ak ndawam bi koon di alayhi salaatu wasalaam waye taat da mu jéggee da mu daal di jalgati daal di dépasser fii dem uti beneen hukmal jaahiliya yi nga xam ne nit ñee ko teg ci wàllu héritage naan ñooy teg li nga xam ne les succession droit de succession di ko xalaatal seen bopp nga dem ci loolu le xuduud ak jéggi li dugal naaran sawara ak foo man di bokk bu la borom bi digal fii la lay dugal bu la jéggalul xaalidan fiiha fa lay sax fa lay béel wala huuta ñeel na ko adaabun bugal muhiinun goo xam ne moo koy doya dal wallahu ta'ala alam sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin